Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaatu wa s-salaam fil baabi salaasa mi'a wa xamsa kon ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal naw ñu ngi ba léegi ci suñu ñeenti xadiis yi nga xam ne ñoo ubbi chapitre trois cent cinq doon wax baabu tahrimi taswir taswiril xayawaan buntu bi wax xaraam bi ñu xaraamal di représenter li nga xam ne mooy loo xam ne daa am ruux fii bisaatin aw xajarin ci euh, tapi laltu wala xeer wala yooyu ba nañ jeex ak Euh, watti xaadi ak di jàpp di ut as-suwar euh, ak wal amri bi itlaafi as-suura euh, ñeenti xadis yooyu nag bi ci njëkk moo doon xadis mille six cent soixante-dix-huit mu noonu an ibni Umar radiyallahu ta'ala <coughs> anhuma wa ardaahuma mu ne Seyd muy jële ci Seydina Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma mu ne annahu anna rasulallahi kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam de qaala nee na inna alladina mu ne gaa yi nga xamante ne nii yu yasna'una ñooy liggéey di defar hadi suura mooy image yii nii yu'azzabuna dañ leen di mbugal de yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba des leen di mbugal waaw léegi nag mu ne loolu la lañ leen di wax yuqaalu lahum ñu naan leen ah yu ay wa dekkil leen maa la nga xam ne xalaqtum moom ngeenaa yee bind waaw moom ngeen defar nii léegi dundal leen mu ne muttafaqun alayhi al imaam al xaafid al buxaari ak muslim rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo mu ne beneen xadiis bi ci tegu mille six cent soixante-dix-neuf mu ne wa an aishata mu ngi jële sayyidatu aisha radiyallahu anha annaha qaalat nee na qadima dëgmal na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam min safar ci tukki waqat te fekk satartu man di muuroon naa sahwatan lii bi qiraamin fiihi tamasil mooy benn petit hangar bu may def ay bagage boo xamante ne dama ko muuroon benn rideau bo xam ne daa amoon ay ay image mu ne fa lamma raahu bi nga xam ne ci la ko gis rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ba nga xam ne ci la gis loolee ah talawwana wajhu xar kanam bi daal di soppeeku wa qaala mu ne ma ya Aysatu yow Aysa ashaddu nnaasi azaaba ñi gën a tar mbugal ci nit ñi indallah fa yàlla yawmal qiyaamati bi sub taxawaay bi alladina mooy ñi nga xam ne yudahuna dañuy niru niru la bi xalqillaahi mbindum yàlla qaala dina ne wax sayyidatu Aisha ne faqatnaahu ñu daal di dogaate daggaate loolee eh, rideau boobee fa ja'alnaa minhu wisaadatan aw wisaadatayn ñu defar ci benn coussin wala ñaar coussin ñaari ñegenaay mu ne muttafaqun alayhi al imaam al haafiz al Buxaari imaam haafiz Muslim rahmatullahi alayhi mille six cent quatre-vingts wa an ibni abbasin mu ngi jële ci doomi abbas ji radiyallahu anhu di abdullah annahu radiyallahu anhu annahu nee na sami'at sami'tu rasulallahi yaqulu mu ne dégg naa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam mu naan kullu musawwirin fi naar képp koo xam ne day def représentation yi defar image di leen defar rek ko safara la jëm yu ñaalu dees na ko defal lu ñeel ko bi kullu suuratin ci bépp représentation bu boo xam ne def na sawara bu mu def nasun bakkan fa yu'adhibuhu ñu koy mbugal fii jahannama ci safaraaw jahannama qaala ibnu abbaasin sayyidina ibnu abbaas radiyallahu anhuma ne waaja <laughs> kam ko waxoon fa in kunta la budda fa'ilan bu dee manu la ñàkk daal nga def nga liggéey sa loxo fasna defaral ash-shajar yi nga xam ne ay garab la wala wa ma la ruha fihi ak loo xam ne amul ruux muttafaqun alayhi loolu al imaamu ash-Shaykhani bokk nañ ko solo imaamul Bukhari ak imaam Muslim rahmatullahi alayhima bu mujj bi hadith mille six cent quatre-vingt-un mu ne wa anhu mu ngi jële ci Ibn Abbas ba léegi radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala wax na mu ne mu ne sami'tu dégg naa rasuulallah ndawal yàlla li saa salaam yaqulu mu nga naan man sawara képp koo xam ne defar nga représentation daal di dessiner daal di wala dessin daal di wala daal di defar euh, wala yat euh, suuratan ab melo boo xamante ne moom ngay toppandoo di ko defar boo xam ne mooy daa am ruux lay ci dugg fi ci àddina kulli fa des na la chargé yen la an yan foxa fii xar ruux ne la léegi nag ëf ci ruux nag yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba walaysa bi naafiq te kooku du ko ci mën a ëf de mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imaam al haafiz al buxaari al imaam al haafiz muslim abul husayn bokk nañ ko solo léegi nag ñu ngi woon ci suñu masala yi ba léegi nga xam ne digga woon nañ ko ca hadis ba nga xamante ne mooy euh, six cent cinquante ak hadisu mawlaana ibn abbaas bi fi romboon mille cinq cent quarante-quatre te mooy bu mujj biñ tudd nii ndax romboon na foofee ñu ngi nag ci masala yi nga xam ne ñoo jëm ci wàllu euh, yooyu ba léegi ci wàllu image yeeg est que ak yooyu gisoon nañ ñu ngi ba léegi ci li nga xam ne moom la ak cheikh ginnaaw bi gisee ci bu njëkk waxu al imam al hafiz ibn abd al bar al andalusi an-namari après ñu daal di gis waxu ak cheikh al imam al euh, an al hafiz an-nawawi rahimahullah ginnaaw gi ñu nekk di gis ah way nga xam ne moom la Euh, Cheikh Mouhammad Taqi al-Usmani hafidahullah di dund ba léegi nekk pakistanais la di indi ci téereem bi nga xam ne mooy at-Takmila voilà at-Takmila takmilatu Fathil Mulhim bi sharh Sahih Muslim léegi bii paase ñëwoon nañu ba gis ni nga xamante ne nii mooy euh, yi nga xamante ne mooy façon yeneen wax yoo xam ne da wax. Euh, fa lañ jeexale woon wala Seydina Sulaymaan nangam ak nangam yooyu day wane loolu dara wu ci wax yooyu ak li nga xam ne Cheikh Ahmad Shakir waxoon na ko rahimahullah ak li nga xam ne noonu la euh, Cheikh euh, Mouhammad Taqi al al Usmani hafizahullah daal di woon wax yooyu voilà léegi nag comme niñ ko waxoon ñu war a jàll nag fi nga xam ne nag <laughs> moo am dafa am rapport tamit bu rëy te léegi ak ni nga xamante ni noonu la bëree waaw nga xam ne loolu nag daa nekk loo xam ne mooy mbir la moo xamante ne nii mu jara xam la mooy al mu ne hukmu suwar a shamsiyya waaw mooy yi nga xam ne moom la ñuy wax photographie mooy hukmu suwar image yi nga xam ne ñu koy jëlee ash-shamsiyya mooy ci jant bi mais loolu photographie lañ ci léegi nag lool la mu ne amma suwaru shamsiyya kanta yi tiitu tusamma suwaratul ya mu ne waa léegi yooyu nga xam ne ñooy yi nga xam ne ci yooyu lay jóge appareil photo yi dañ koy wooy photographe waa loolu fa hal laha hukmu suuratil marsuuma waa loolu est ce que yi nga xam ne nit ki moo ko jàpp ak loxoom def ko awul laa wala déet mu ne ixtalafa ixtalafa fiihi al-mu'aasiruun comme que léegi la xew mooy xaadisa bu fees bu bees la waaw te buñ pare nii dañ gis Wahba az-Zuhayli moom génn na àddina deux mille quinze Wahba az-Zuhayli rahimahullah ne woon benn boroom xam-xam syrien def al fiqhul islami wa adillatu rahimahullah dinañ gis moom tuuti ci li mu wax après ngir tëj insha mu ne waaw lii nag boroom xam-xamu jamono ji wuute nañ ci waqad allafa al allaamatu cheikh Muhammad Bakhit mooy al muti'i la mufti Misr rahimahullah risalatan bismil jawaabi shaafi fi ibaahati taswir al fotographie waaw dahaba fiha ila anna surata bilphotographiya alladi huwa cibaratun an xabsi dilli bilwasait almaaluma li arbaabi hadihi lsinaa laysa min altaswir almanhiyi anhu li anna taswira almanhiyi wala anna taswira almanhiya anhu huwa hmm, ijaadu suratin wa suncu suratin lam takun mawjuda wala masnuca min qibal min qabl yudaahi biha xayawaanan xalaqahu llahu taala wa laysa hada al maana mawjudan fi axdi fi axdi suura bi tilka al aala waaw mu ne moom lii nag boroom xam-xamu jamono ji kon wute nañ ci photographie waa loolu nag image yooyu moom lu ci ne est ce que daa le mu ne ki nga xamante ne mooy boroom xam-xam bu mag ba bu yaatu ba bi a cheikh mufti la woon ah moo doon mufti Égypte génn àddina la 1935 Euh, di euh, Cheikh Mouhammad Bakhit al al Muti'i rahimahullahu taala bind na ci benn risaala benn askaye boo xam tudd ko al jawaabu shaafi tontu bi nga xam ne mooy mat sëkk tey doyal tey te te nga xam ne day faj mat sëkk waaw nga pare di faj fii ibaaxati luy wane dagan gum dagal ak taswirul photographie mooy di photo ak euh, appareil yu photographique yu bees yooyu mu ne dem na ci moom lim ci demee daja jàpp ne yooyu noonu mooy yu yu bees yi nga xamante ne lenn la mooy day tëj mooy takkandeer lay jël waaw xab suuf bi li day tëj li nga xam ne mooy takkandeeru ki muy photo ci technique yu bees yi mooy appareil yi nga xam ne xam nañ ko ngir ñi nga xam ne ñoo koy def loolu bokkul ak li nga xam ne moom lañ tere ndax bii nii nga xamante ne mooy bi ñu tere mooy nga xam ne nit ki day jël créer daal di defar ci image boo xam ne existé wul woon mooy moom moo ko defar mais existé na ci biti yi ah waaye moom moo ko créer image boobu ci papier wala ci mur wala ci abuseur wala ci fii wala loo xam ne sax lu mu yett la wala lu mu defar la ah nga xamante ne nii da ciy niru na li yoo xam ne wuutoo borom bi bindoon na koo pare comme ab nit bu muy représenter wala wala xar wala leneen waaw. boo li li nirule xayawaanan xalaqahullahu taala mu ne loolu loolu nag maanaam boobu noonu amul ci lii nga xamante ne mooy appareil photographique mu ne walakin waaye kathiran min ulama il bilad bari ci li nga xamante ni mooy boroom xam-xam yi dëkku arab yi wa julluhum ak ci ëpp aw kulluhum wala ñoom ñëpp fil bilad al hindiya waaw mu ne wa julluhum wala walakin min ulama al bilad al aw kulluhum fil bilaad al euh, hindiya mu ne waaye li ëpp ci boroom xam-xam yi nga xam ne dëkku réewu arab yi wala wa julluhum ak la grande majorité wala aw kulluhum wala ñoom ñépp rek fil bilaad al bu dee ñun suñu Hind gii moom waaw mooy Pakistan Inde yooyu nga xam ne te loolu foofu bi yooyu moom ñoom daanaka ñoom ñépp moom dañoo dëppoo bu dee waa euh, pays arabes yi boroom xam-xam yooyu li fa ëpp bu dee ñun nag fii ci Inde daanaka bu dul ñépp it muy l'écrasante majorité qad aftaw ñoom dañoo ubbee bi annahu la farqa bayna surati al-marsuma wa surati ash-shamsiyya fi ñoom dañ ne non ñaar yi ak Cheikh Mouhamad Bakhit rahimahullah def différence entre photographie yi nga xam ne moom la ñee yi ñuy defe loxo loolu benn benn lien benn benn différence amu ci c'est la même chose voilà <laughs> benn la rek ñoo bokk benn ate waaw mu ne nag wal nax ki wal naxki laka ahwaala ba'd al mu'aasiriin min ulamaa al bilaad al arabiyya mu ne léegi nag nañ ñëw nag ñun al Cheikh Muhammad euh, euh, at-Taqi al-Usmaani ñu daal di lay nettalil lenn ci waxu ñi nga xam ne ay boroom xam-xamu contemporain ci réewu arab yi mu ne qaala Cheikh Muhammad non ah, qaala Cheikh Moustapha al-Hamaami fii kitaab an-Nahdati al-Islaahiyya mu ne wax na Serigne Ba Moustapha al-Hamaami moom mii taalibe ki ci kaw. <laughs> mooy a cheikh euh, kii baxit sëriñam la woon ñoom ñëpp ay égyptien lañ azhar lañ ne woon waaw moom nii nag mooy kii sëriñu kii ci kaw kii ci kaw sëriñam la moom mii euh, trente-neuf la génn àddina kee trente-cinq la génn àddina moom je pense euh, si ma mémoire est bonne neuf cent trente-neuf la génn àddina mooy quatre ans wala après kii ki nga xam ne mooy sëriñam bi mooy bon bokk ci sëriñam yi quoi moom a ah, cheikh euh, euh, Moustapha al-Hammami mooy taalibeem taalibe kële la ci ci kaw voilà bokk na ci ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo ko ijaazaal sax ci yu bari te tamit Azhar foofu la ñi nga xam ne ñoo doon ay kiiwam voilà mooy moom moom moom moomu nag euh, kee moo ko njëkk génn àddina moo ko magoon sax voilà wax nañ la sëriñam la muy mufti bële di ki njëkk a wax di a cheikh ki nga xamante ne Mouhamad Bakhit alxamaa mii na mii nag moom euh, moom moom moom taalibeem la kon mu ne moom moo <laughs> moom euh, non neuf cent quarante-neuf wala non trente-neuf mille neuf cent trente-neuf si trente-neuf la génn àddina mooy cinq euh, quatre ans après Serigne bi après ki nga xam ne moo nekk ci kaw waaw moom ci la génn non quarante-neuf la way quarante-neuf la génn àddina en fait quarante-neuf pas trente-neuf voilà 1949 la génn àddina cheikh bi mais taalibe ki ci kaw la muy ci bi nga xam ne walla an-Nahdatul Istilaahiyya mu ne wa inni man de uhibbu damaa bëgg an tujzama al-jazma kulluhu anna bi anna bi alati taswir taswir bil yadi tamaman fa yahrumu ala taslituha lit suratihi biha li annahu bi hadha at-tamkin yu'inu ala fi'lin muharram ghalidh wa laysa min as-sawab fi shay'in ma dhahaba ilayhi ahadu ulama'i 'asrina hadha min istibahati at-taswir bi tilka al-ala bi hujjati anna at-taswira ma kana bil yad wa at-taswir bi hadhihi al-ala la dakhla lil yad fihi fala yakunu harama wa hadha 'indi ashbahu biman yursilu asadan muftarisa fayaqtulu man yaqtul aw yaftax tayyaaran kahraba aw yaftaxu tayyaaran kahrabaiyan eh, ya'dumu kulla man marra bihi aw yad'u summan fii wala dañ naan samman simman yooyu yëpp fii ta'aamin fa yahliku kulla man tanaawala min dhaalika at-ta'aam fa idhaa wujjiha ilayhi ittihaamun bil qatl qaala ana lam aqtul innamaa qatala summ wal kahraba wal asad <laughs> taalibi bi ne Cheikh Moustapha alxamaan yi mu ne waaye ci téere moom man damaa bëgg nag dogu wax lu catégorique que ne ma ne photo ak li nga xamante ni ut image yi jóge ci photo yeeg yi ñu defar ci loxo benn lañ tamaa man mooy amul dara lu leen wutale kon nag ni muy fa ni mu xaraane ci way gëm yàlla bi kon day xaraam ci way gëm yàlla bi muy jàppandal boppam ci photographe bi mu tiim ko naan ko ay karac yooyu <laughs> te tamit waaw <laughs> waaw waaye it day day xaram ci ki nga xamante ne wa hmm, eh, eh, eh, yaxrum ala taslituha li taswir muy muy muy jàppandal bopp ak wa tamkiinu musallat ngir di jàppandal tamit ci nga xam ne mooy photographe bi muy mën a jël euh, naan ko karaj ci image yooyu ci appareil yooyu ngir man koo photo ngir man koo génne après li anna tam ci ndax jàppandal googu mooy yaa ngi koy jàppandal ci loo xam ne mbir la moo xam ne bu xaraam bu rëy sa graw mu nekkul nag loo xam ci dara ci kenn ci suñu boroom xam-xamu jamono yi lool sëriñ bi lay wax voilà moom laa doon wax ne dëgg bu ñëwee moom loolu la ko jàppe waaw te nit nag gis nga loolu lu leer la laa wax <laughs> gis nga nit wilaayaam fu man di toll ak tamit nu mu toll ci boroom xam-xam gis nga bu dee daa am koo xam ne yàllaa la tax a jóg xam-xam dax laa jóg yow li nga am ci wàllu xam-xam di la wan ne moom nee li mu daa wuteek yeer ci sharia am nga plein droit loolu àndoo ci lii dafa bokkul liñ naan walla di di di duggu boroom xam duggoo kenn dangaa wax dëgg te yàlla tax loolu dara la ci du fekk ay kii dëgg am ko kii sëriñ bi la lan li mu wax lu doon waaye ma loolu du dara dara du ko ci fekk bal sëriñ bi wax bu ko gisee te moom yooyu koy wax téereem bi daanaka moom la njëkk a bind waaw te boobu sûrement sëriñ bi mu ngi doon dund waaw mais mais li kenn ci suñu boroom xam-xamu jamono yi wax loolu gisuma dara ci njub lu ci nekk te mooy sëriñ bi mooy mooy ki wax sànk te ne loolu garaawul moom li ñuy def ci mooy yu photographie yi ñuy def ci li nga xamante ne mooy loxo yamuñ ndax luy bu dee photographie loolu amul loxo amu ci benn intervention loxoy doomu aadama du ci dugg voilà mu ne loolu ci man day niroog ki nga xamante ne daa yónni benn gaynde bu xiif waaw di paddaate nga sànni ko ci ay nit ba pare mu rey ña mu rey wala boobu ubbi benn courant fenn foo xam ne ku fa romb daal mu aspiré daal lay maas daal di lay xëcc daal di lay rey wala mu jël poson def ko ci ñam ci benn plat dem yoonam toog gars yi ku ñëw lekk léegi bi ñu ñëwee nag jàpp ko bëgg ko tuumaal ne ko yow yaa rey ñii yaa rey ñii mu naan déet man rey ma leen ah ah poson bee leen rey kuy eh, eh, courant électrique baa leen rey wala beneen di gay degee leen rey mu ne mu coow gisuma benn différence <laughs> waaw bon waaye loolu insha allah dinañ ci ñëw moom lii mu wax ak kee lan lañ gis ne ñun buñ paree ci yëpp mooy li gën a dëgër quoi est ce sëriñ bi li mu wax loolu man nañ ko dégg wala moom mii li mu wax loolu la a cheikh Muhammad Taqi al-Usmani mu ne wax na a cheikh sëriñ ba Muhammad Nasiruddin al-Albani muy a cheikh al-Albani moom mu ngi génn naan ne deux mille un deux yooyu voilà moom si la génn àddina muy a cheikh al-Albani moom mi nga xam ne moom siiw na moom <laughs> Nasiruddin waaw <laughs> borom taxriiju euh, xadiis yi ah liggéey ci euh, bo euh, xam-xamu xadiis lu am solo voilà moom a cheikh Nasiruddin al nekkoon Syrie la doon dund quoi hmm? moom al cheikh al Albani ah, rahimahullahu taala rahmatan waasi'a non quatre-vingt quatre-vingt-dix-neuf hmm? quatre-vingt-dix-neuf la génn àddina ah quatre-vingt-dix-neuf voilà fële ci Syrie Syrie la na euh, non Jordanie Jordanie Jordanie voilà moom <laughs> léegi nag mu ne moom nee na rahimahullahu taala mu ne fii kitaabi yi ci téeréem bi aadaabu zifaaf teeg ginu mooy li jëm ci wàllu mariage ak mel noonu quoi mu ne wa qaribun jege na min hada ci wax ji mooy ki nga xamante ne mooy wax ne Euh, que ne photographie yi nga xam ne moom la ñuy def ak appareil yeeg yi nga xam ne ñee yiñ defar loxoog dessin yiñ defar loxoog ak yooyu euh, euh, am na différence mu ne loolu nag <laughs> mu ne loolu loolu loolu moom niru nag mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne wa qaribun min min hada tafriqu mooy li jegeeg lii fekk daa am lu mu wax mooy tafriqu tàqaleeg ba'du ba'duhum lenn ci boroom xam-xamu jamono ji bayna rasmi diggante bil yadi mooy li nga xam dañ ko dessiné ak loxo bayna taswir ak li nga xam ne euh, mooy li nga xam ne ash-shamsi mooy bi nga xam ne photographe photographie appareil yi ñoo ko jël yazumu nee na annahu laysa min amali insaan ndax nee na li photographie def loolu du liggéeyu doomu aadama wa laysa min yii fii moom li lim ci jëf lenn rek la illaa imsaaku dhill faqat mooy day capter rek ki nga xam ne moom lay photo jeex na mu ne kazaanaka nii de zaamu la ñu wax ñoom ñi dëgëral lii mu ne amma zaaka al jahdu al jabbaar alladhi sarafahu al muxtari' li hadhihi al ala hatta istata'a an yusawwira fi lahdatin ma la yastati'uhu ma la yastati'u biduni fi sa'at fa laysa min amali al insan 'inda ha'ula mu ne kanta yullit coono gi nga xam ne moom la ka nga xam ne moo ko def créer appareil bi nga xam ne ba permettre que yow ci benn ab gindeeku ab instant waa ji photo ci lu bari loo xamante ne nii ay heure yi loxo du ko mën a def moom mu ne loolu nekkul ci jëfu borom euh, nit ko euh, min amali insaani du jëfu nit ci ñooñee ñiy wax li mu ne wa kadhalika na ko noonu tawjihul musawwiru lil ala wa tasdidiha nahwa al hadaf al murad taswiruhu wa qubayla dhalika targibu ma yusammunahu bil film thumma ba'da dhalika tahmiduhu wa ghayru dhalika mimma la a'rifu wa hadha aydan laysa min amali al-insani inda ulaika aydan mu ne naka noonu waa ji nga xam ne mooy photographe bi nag bu jëlee appareil boobu di ko jëmale ci waa ji miy photo ah waaw jëmale ko ci moom ba pare daal di diir daal di koy fix fixer objectif bi bu baax waaw ba pare daal di dóor waaw wa ba pare sax ak yeneen yoo xamante ne di ko jëmale ci yooyu def ko waaye ak tamit la fait que ñu ciy def sax yu mel noonu yoo xam ne appareil yoo xam ne film lañ koy dañ koy mën a boole def ko film ak di ko di di ko di ko di ko développer mu ne loolu lim nekkul ci ñii nee nañ daal du jëfu euh, doomu aadama ci dara mu ne wa samra tafriqi indahum mu ne lii li nga xamante ne mooy euh, euh, fruit mooy li nga xam ne moom ngay jànge ak li ngay mën a jële mooy lan la lay apporter dig mooy le fait que mu dig mu différencier entre li photographe bi def ak li loxo def appareil photographe annahu la yajuzu ta'liqu suratu rajul mu ne bu boobaa ci ñoom mooy obli euh, euh, mooy euh, jaaduwul ñuy lonku di di poster fenn wala di taf li nga xam ne mooy suratu rajul mooy image benn nit masalan par exemple fil bayti ci kër gi nga def benn poster boo xam ne ci loxo lañ ko defar ñu ne loolu jaadul ida mu saw musawwara bi taswir shamsi waaw waaw ah, annahu waaw wa sabratu yajuzu taaliqu bu dee loolu la boobu bu dene bu dee ci photographe la euh, la jóge loolu mën naa nekk man nga def poster bi indi sotti mbir mi def ko lonk ko loolu baax na wala yajuzu zalika ida kan musaw musawwira bil yad bu dee na nag ci loxo lañ ko defari noo loolu manu la nekk mu ne am ana kanta man al Cheikh al Albani rahimahullah falam ara lahu masalan kii man ak ñiy wax lii gisuma seenum misaal lu dul illaa jumhurun ba'd ahli zahir qadiman mooy lii daal mooy ñi nga xam ne dañoo niroog waa ahlu zahir ñu njëkk ñi nga xam ne ñoom li texte bi wax rek ci lañuy ñuy kolewu jeex na ñu xool maanaa bu tax voilà bu ñu njëkk mu ne misla qawli ahadihim comme li ñeen ne wax te war imam Ibn Hazm moo ko doon wax fii hadisin nooy nit mu saw ci ad an alma mooy ci ndox boo xam ne dafa tag nga ñëw di ci tuur ndox yeneen saa saam tere ko mu ne moom mu ne waaw loolu moom d'accord na waaw mu ne qaala fan nahyu anhu huwa al bawlu fil ma'i mubasharatan amma law baala fi fi fi ina'in thumma araqahu fa hadha laysa manhiyan an <laughs> mu ne kii misaalam mooy kii rek yeneen saa saam tere koo xam ne day ñëw ci ndox moo xam dafa tag du daw ah la yabulanna ahadukum fil ma'i ad-da'ib alladhi la yajri voilà boobu hadith boobu lay wax mu ci Bulughul Maram bi borom saahibu Bulughul Maram al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar inna ko foofu tamit mu ne yeneen saa salaam kenn ci daal di tuur ndox ci ndox mi nga xam ne dafa tag te du daw waaw léegi moom mu waa baax na loolu mooy bu dee nit ki daa taxaw euh, euh, moo xam jigéen la sukk wala ci euh, tuur ndox foofu wala góor gu taxaw wala nu man ko man defe jonkon loolu tuur ndox loolu la waaye bu dee ne waa ji daa jël ab kaas wala kopp wala ndab tuur ki ndox ba pare jël ko sotti ko ci biir euh, ndox moomu tag dara newu ci <laughs> mu ne ko lool la mais bon <laughs> yoo xaw na caricature waxu kaay kaay <laughs> waaw mu ne waqaala keneen Serigne mu ne waqaala wax na Cheikh ah, Serigne ba Muhammad Ali as ni mooy borom euh, kii boobu boobu ah. mooy ak Cheikh Mouhamad Ali Sabuni ci fii risalatihi ci benn euh, bon benn euh, askay bu mu bind ci mooy ci sujet bi quoi loo xam ne benn li bu ndaw livre bu ndaw fi taswir lu wax ci wàllu image yeeg yooyu mu ne wa fii tafsir ayatil ahkam waaye ci téereem bu nga xam ne tafsir ayatil ahkam ba muy foofu andi na ko mu ne inna taswir ash-shamsi fi nga xamante ne nii mooy mooy mooy photo yi nga xam ne ci appareil photographique la la yaxruju laa yuxriju laa yaxruju génnulaan kaw ni yi que moom naw an mais benn melo la min anwa'i taswir ci photo yi nga xam ne ñooy ñooy ñooy photo ci nga xam ne ñooy génne image loolu ci benn bi la fama yaxruju bil aala yusamma suura mu ne li nga xam ne moom photo bi génn ci appareil photographique bi luñ koy tuddee image suura wa shakhs musawwar ki ñu koy def di ko tiimale objectif bi photo ko kooku luñ koy wax mooy koo xam dañ koo dessiner dañ koo photo buñ wax bi fi ne dañ naan dañ koo photo photo bi photo lañ koy woowe ak ku ñu photo fa huwa mu ne loolu ak ku ñu melale mooy lii melale ak ki ñu melale mu ne fa huwa wa in kaana la yashmaluhu nassu sarih même bu dee ni lii texte bu bu bu leer bi hadith alayhi salam waxul woon photo nag loolu moom lañ ci d'accord <laughs> même bu dee ne loolu dugg ci ci clairement ci wax yoneen saa sam parce que ñi muy doon wax mooy te lool dina ñëw léegi ci euh, Wahba Zuhayli rahimahullah buy wax li nga xam ne mooy alfazu sharia ash-shar'iyya li nga xam ne noonu lañ ko doon woowee jamono yonent bi alay ak li nga xam ne moom la doon firi jamono jooju manuñu koo euh, loolu mooy cosaanu mbir yi leneen lu ñu ci dugal loo xam ne nekk wuti nag woowu ci par en tariq al qiyaas ci qiyaas lay duggee mais du loo xam ne dañ naan texte dee ko moo tax lii ak Ali Saabu nii di wax mu nekk lu am solo ne mbir mi même bu dee ne dëgg la photo moom bokkul ak li nga xam ne moom la yoneen saa saa mooy texte bi lu leer clairement waxul loolu même bu dee ne dugg ko waxu ci clairement wa in kaana laa yashmaluhu an-nass as mooy texte bu leer bu yoneen saa salaam xadiis yi ñu fi yor nii boolewu ko ci de li an mooy mooy mooy ëmb ko waaye li annahu laysa taswira bi la lu tax parce que nekk luñ defe loxo te jamono yooyu lépp luñ def ci loxo lañ ko doon def walaysa fiihi te tamit mooy photographe bi loolu benn mbir la man nga ne non loolu après mooy li ñoom Cheikh Albani wax ak ak ak ak taalibe euh, Mouhamad Bakhi bi Moustapha al-Humami ah, mooy mais loxo lay ci objectif de yooyu mu ne la waaye beneen mbir walaysa fiihi mudaahaatun li xalqillah xam nga ñële dañ doon niru niru dañuy gis lu taxaw ñu ñëw ñoo xam nit bu ñu bu taxaw ñu lay jéem wala ci seen xayaal ku ñu xam ne benn waaye ñu bëgg taxaw di ko dessiner wala di ko defar di ko yett wala def ko mu taxaw wala utal ko jëmm mu ne nag photo loolu la amul beneen bi tax ñu ne nas bi yenuwu ko mooy texte yoneen saa salaam mooy eh, walaysa fihi mudaahaat li xalqillah waa ji koy def nekkul di niru niru la mbindum yàlla ah illa annahu la yaxruju an kawnihi mooy waajooju lim def mooy daa ñëw rek xabs mooy li Moustapha kii ah, Cheikh euh, Mouhamad Bakhit laa di wax mooy ne moom deful dara newul li daa am jël rek photo mooy image nit ki takkadeeram la jël rek daal di koy sotti mooy li yàlla def rek la sotti nekkul ne daa ñëw di niru niru la yàlla mu ne loolu nag malgré loolu lépp lii lépp nag day tax duñu ne ne texte bi da ko ëmb waaye illa annahu sukk la yaxruju Cheikh Ali as-Sabuni génnul naan kaw nii la fait que darban bon façon la min durubi taswir ci façon yi xam ne dañ koy woowe daal ci wàllu melale ak tamit di ut ay image di créer ay image waaw même bu dee ne bañ doon wax ci loxo la yooyu mais bii daal xaw na am daal lu mu ko niroo même bu dee ne du moom dëgg-dëgg fa yan bari kon daal li yella an yaqtasira fi ibaa fi l ibaha ala haddi darura mooy daal ñu ci daal ci bu ñëwee ba naan dagan na ci loo xam ne manu la ñàkk comme comme li nga xam ne euh, moom dina ko wax ci kanam Cheikh Taqi al-Uthmani mooy rahimahullah li nga xamante ne ci wàllu comme passeport yeeg yi nga xam ne manu la ñàkk carte d'identité yeeg yooyu ndax sinon doo dem doo aji ah voilà <laughs> doo fi génn ah boo doo kenn du la photo saa yi doo fi yor passeport laa wax doo mu ne xanaa bam yooyu mu ne wa qaala al ustaaz beneen wax na ba docteur docteur ba Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti muy a Cheikh Ramadan al-Bouti moom gaaye ko faat moom moom fee moom Syrie lañ ko faate ci gaa yooyu nga xamante ne mooy temps seen liñ naan euh, seen euh, yooyu ñu ne woon ne voilà yi nga xamante ne nii ci lañ ko faat en direct voilà mu doon jàngale ci jàkka gaa yi daal di koy dóor bal ñii man moom gis na image yi kenn na ko nettalul mu toog loolu moom sawaay ak lu waay man di wax naan gaa yi nangam dóor benn bombu tël waaye affaire bi euh, rayu ko waa ji ñëw ba tiim ko mu toog di jàngale taalibe toog waaye dóor benn bombu tël toit bi wadd muy kii waa ji ñëw ba tiim ko dóor ko bal ci wopp walla iyaazu billah waaw mars 2013 waaw walla iyaazu billah moom a Cheikh Saïd Ramadan al-Bouti mu ne moom nee syrien la woon fii kitaab yi fiqhu siira fiqhu siira mooy téere boo fiqhu siira mu ne wal xaq lii dëgg annahu laa yanbaghi takalluf ay farqin bayna anwaa'i taswiir muxtalifa hiitatan fil amr mu ne lii dëgg mooy yellul ñuy takalluf mooy di yen bopp loo xam ne kenn yenu la ko ak di jéema loo xam ne kenn tegu la ko ah di jéema indi ay différence ci loo xamante ne ci benn ci melo yi yi nga xam ne ñoom la ñuy amee image yu wute yi loolu nag boo gisee mooy lim la bëgg a wax bu di jaar ci loxoog biñ defar ak loxoog biñ jóge ci appareil yi loolu lépp daal li jaaru mooy ñu bañee nekk def benn différence ngir lan xiifatan lil am def daal lu gën a wóor ak loo xam ne moo gën a sàmm wanadaran waaye xool tamit li itlaq lafdil xadiis mooy li xadiis bi kàddoom li mu joyal mooy tas comme que kullu par exemple Seynam no Abbas bi Eh, man su man sawwara suura képp koo xam ne defar nga ak suura fii dunya loolu daal day dugal lépp daal waaw loolu daa joyal mu ne nag hada fii ma yataallaqu loolu mooy li nga xam ne moo am lien di taswiri ci defar image mu ne am maa ndaal mu nga xamante ne ndaal eh, mu ne na eh, voilà alors mu ne woon fa amma mu ne mu ne mu ne mu ne hada fii ma wa amma ittixaaz al ittixaaz fala farqa bayna al photographie fi wa ghayri mu ne tanta bu dee jàpp gi moom mooy ñu la koy defaral wala yow nga koy uti loolu moom amul différence entre bi nga xam ne appareil bee ko def ak loxo loolu amul benn différence léegi nag mooy lii la indi te li nga xam ne moom la boroom xam-xam yooyu ñii la ci lim mu ne wal waaqi'u léegi Cheikh Muhammad Taqi mu ne rahima hafizahullah li am mooy anna tafriqa bayna suurati al-marsuuma wa suurati ash-shamsiyya laa yanbaghi ala aslin qawi laa yan laa yab laa yanbaghi wala laa yab laa laa laa voilà laa yanbaghi da lañ def mais day mel ni laa yanbani ah wa waaye wa min al-muqarrar shar'an anna maa kaana ah in xaraaman aw gay euh, maa kaana xaraaman aw gayru mashru'in fii aslihi laa yataxayyaru hukmuhu bi taxayyuril aala fal xamru xaraamun sawaa'un xummirat bil yad aw bil maa bil maakiinaatil hadiisiyya al hadiisa wal qatlu xaraamun sawaa'un bi baashira baashirawul mar'u bi sikkiinin aw bi itlaaqi rasaasin fakazaalika suura qad nuhiya qad nahaa ash-shaari'u an san'ihaa wa iqtinaa'ihaa fala farqa baynaha kanat suratan qad ittakhadhat bi risha al musawwir aw bi alati al wallahu subhanahu wa mu ne li am dëgg-dëgg mooy di def différence entre photo yi nga xam ne moom la nit ki dessiné ak loxoom ak def koog loxoom ak yi nga xam ne ci appareil photographique bi la jóge loolu yellu mooy te yenn teguwul ci cosaan boo xam ne bu dëgër la différence boobu te li nga xam ne moo sax ci wàllu sharia mooy lépp loo xam dafa xaram wala yoonaluñu ko ci cosaan atte ba du soppeeku parce que appareil bañ ko defaree moo soppeeku mu ne ndax li nga xam ne mooy sàngara dafa xaram moo xam waaye ji loxo lañ ko defare wala suñu machine yu bees yii lañ ko defare naka noonu li nga xamante ne la rey xaraame loolu nit ki rey ak loxoom ak paaka wala boobu mu jël ab ab ab ab pistolet taxaw fu soori fii waa yaay romb xële na ko tuy mu wadd c'est la même chose mu ne naka noonu li nga xam ne mooy image yi comme que shari'u ra alayhi salatu wassalam tere na ci ñu koy def ak tamit di ko denc kon amul différence entre li nga xamante ne loo xam ne plume waa ji la mooy dessinateur bi moo ko def mooy loxo wala li nga xam ne mooy appareil photographique walla subhaanahu wa taala alam léegi moom loolu la wax léegi nag ñu xool bon lii am na loo xam ne ñëpp d'accord nañ léegi dinañ ñëw nañ ñëw ci wàllu euh, euh, dina ñëw après fii juste ci li nga xam ne mooy xaalatu darura mu ne kanta xaalatu darura mooy li Cheikh Ramadan al-Bouti doon wax euh, rahimahullah bu ne bu dee loolu la mooy loo xam ne man dañaat comme photographe yi ngay def mën a am visa ngir war a am carte d'identité loolu nag dañ koo koy génnee voilà moo tax mu ne a Taqi hafizahullah hada huwa hukmu surati al asl lii mooy attey image yi cosaan amma ittixaazu surati shamsiyya aw lil haaja ka haajatiha fi jawaazi safar aw fi at-ta'shira wa fi al bitaqat ash-shakhsiyya aw fi mawaadi'a yuhtaaju fiihaa ilaa ma'rifati hawiyatil mar'i fa yanbaghii an yakuuna murakhasan fiihi fa inna al-fuqahaa rahimahumullaahu ta'aalaa istahnaw mawaadi'a daruura min al-hurma min al-hurma min al-hurma voilà mu ne bu kantaa yii mooy li nga xam ne mooy mu ne kantaa euh, cosaanu attey cosaanu li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy euh, image yooyu euh, photo yeeg yi nga xam ne image yi ci cosaan mu ne kantaay yi nga xam ne nooy nag yi nga xam ne mooy photo yi yooyu yi yell nag mooy ñu daal di koy permettre bu dee ne nit ki am ko bu dee tax euh, xat-xat moo tax wala loru moo taxaw comme loo xamante ne euh, euh, daa war am passeport wala mu am visa wala yi nga xamante ne mooy comme carte d'identité yi nga xam ne ci la ñuy xamee ku nekk yow yaay kanay kan waaw xam identité ku nekk. nga xam ne day amaale saa photo loolu il faut mu nekk loo xam ne day dekk loo xam ne nag bokkul ci tere bi fayan bax yi bu nekkee loolu li jaadu mooy yooyu dañ koy permettre ndax fuqaha uy kat rahmatullah alayhim ñoom daal dinañuy dëppoo que ne istasnaw mawaadi al darura min al dañoo seppee bërëb yi nga xamante ne mooy ay xat-xat la te ne loolu yi xaraam day dagan te loolu alquran la mu ne fa inna al muhammad fi siya fi fi siyar al mu ne al imaam Muhammad moom Hanafi la voilà rahmatullah alayhi wax na ci téereem boobu wa an wa in tahaqqaqat al haaja ila an an isti'mal al silah fihi timsal fala ba'sa bi isti'malihi mu ne bu dee aajo daa ñëw ci ñu war a euh, kii boo xam ne jaasi boo xamante ne même am na timsal loolu dara newul ci di ko utilise mu ne loolu wa aqabaw saraxsi a saraxsi mooy eh, moom it xanafi la rahmatullah alayhi fii sharhi yi mu ñëw ci ginnaaw wax ne li anna mawaadi'a darura mustasna mu ne li nga xam ne mooy bërëb yi nga xamante ne mooy loro moo moo ko waral loolu dañ ko seppee ci li nga xamante ne minal minal xurma kama fii tanaawulil may mayta li nga xam ne dafa xaraamoon ci cosaan comme ni ñuy permettre nit koo xam ne amul lum lekk dara foo xamante ne loolu rek la fa trouver mooy midd kese que ñu daal di lekk lool te lool alquran la fa mën a tura ghayra ba'in ma ba'in wala ad lool moom daa leer ci alquran mu ne wa zakara aydan mu ne as ba léegi tudd na rahimahullah mu ne way ngëm yàlla yi mu ne innal muslimina eh, mu ne way ngëm yàlla yi de eh, ñoom nekkoon nañ yatabaa yatabaayawuna nekkoon nañ nekk ñoo xamante ne dañu doon jëndante di jaayante bi daraahimal aajim di utiliser pièces yi nga xamante ne ñeneen ñu dul jullit ñoo ko doon defar fii yaa tamasil bi tiijaan da doon am ay dessin ci kaw ci pièces monnaie yi voilà yoo xamante ne ñu def yoo xamante ne nit ki buur bi day yor benn ndëppal buuram nekk ci boppam couronne ak yooyu yëpp dañ doon utiliser monnaie yooyu wala yamnaw ahadun anil mu'amalati bi daalik kon mu ñuy duggal pièces monnaie yi ne loolu dafa xaraam ñu ko ciy def waaye léegi bu ci amee est ce que man ma koy yor loolu daa xaram voilà <laughs> loolu nag loolu la imaam as-Saraxsi laa di wax mu ne loolu noonu da doon am jamono yooyu te terewuñu woon kenn muy jëflanteeg ñoom ak tamit sax di jëflante entre julli ñi ci moo ne yooyu mu ne qaala imaam as-Saraxsi nee na fii mawdin aaxar ci beneen bërëb min sharhi ci saraxam mu ne laa ba sa amul problème bi an yaxmala bi an yaxmila bi an yaxmila mu porté mooy def ci euh, nit ki poosam wala euh, fi koy téye ci poosam wala pochetam ah, ar rajulu góor gi fii xaalis salaati darahimal ajam mooy mu yor pièce monnaie yi nga xamante ne ñu dul ay jullit ñoo ko defar nga xam ne moom lañ doon utiliser jamono yeneen saa salam réewum jullit ñu doon woon defar ay ay monnaie ah mooy yi ngay dégg ci zakat yi di xam yoo dara dinaar yi ñuy wax mais yooyu yëpp du yu du yoo xam ne jullit ñi yeneen saa salam moo ko doon defarlu non mooy yi nga xam ne dafa utile mooy mooy empire yu mag yi ko ñoom Kisra wala ñoom kële ñoom ñoom ñoom kii Kaysar yooyu lañ doon utilisé ah te yooyu ñëpp xam nañ ne dañ ci doon def ay ay ay ay ay ay ay image waaw loolu lay wax mu ne la way mu ne loolu la moo tax laa baasa amul benn problème bi am yaxmalal rajul nit ki daal di yenu daal di porter fii xaalis salaat jamono ji muy julli sax daraahimal ajam mu def ci poosam ay. dërëm yoo xam ne ay pièces yoo xam ne ñu dul jullit ñoo ko doon utiliser ñoo ko ñoo ko defar